muy yahud yoo yele bokk ci waa banu Qurayza ginnaaw bi nga xam ne ci la gazwatu xandaq jeexi démbu njaay bi mbir mi taree ci ñoom ñu daldi ci gàttal nangu ne dañuy wàcc ci àtte yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa awus di clan bu mag boobu nekk ci waa banu ci eh, Medina tribu de Aws ñu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi lay ñaan nga defal ñu li nga xam ne moom nga defaloon suñu mbokk yi ci alxazraj ndax ñoom kat waa banu waa banu banu Qaynuqaa keroog ba nga leen naree def la nga leen di def ñoom ñoo ñaayoon intervention ba ñoom nga daldi leen koy may ba defoo leen dara li nga def nga génn leen ñun nag dañoo bëgg nga defal ñu lool mu ne leen woon xanaa gërëmu ngeen kenn ci yéen yéen waa Aws ma daldi teg mbir yi ci loxoom lu mu dogal rekk lu mu ci àtte lool lañuy wéyal ñu kontaan kontaan goo xam ne ñu ne naam aha mu ne leen kon loolu àtte bi ñu ko teg ci loxo seydina Sa'd ibn Mu'adh al ashhaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaa fekk jamono yi dañ ko gaañoon ci xare al ahzaab bi lañ ko gaañoon ba mu ngi newoon benn tànt bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ñu def ñu dugal ñu teg ko fa am seen ndaw su ko doon faj foofule ca jàkkaam ji moom aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu bi mu ñëwee ah ñi ko jëli woon ci ay mbokkam teg ko ci kaw géléem ngañ ko eh, mbaam mañ ko tegoon ñu ngi ko doon jéema ñaan njekk ne ko àtteel njekk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa teg mbir yi sa loxo ngir nga rafetal jëme ci ñoom kon nag waay waay Saad waay te ñii suñuy alliés lañ woon ci jaahiliya ñoom waa Banu Qurayza Saad bi nga xamante ne Seydina Saad ci la mbir yi bare ñu koy wax di ko wax mu ne laqad aana li Saadun an laa taxudahu fillaahi lawmatu laa'im mu ne laqad aana jot na ñeer Saad ngàññuk aji ngàññaate bañ koo jàpp ci yàlla waaw aji ngàññaate guy ngàññaate na ngàññaate waaye kenn terewu koo def li yàlla bëgg léegi moom amul dara lum ciy seet ah am koo xam ne ba mu déggee wax ji la dellu ca waa bani abdil ashhal daldi leen tàgge waa banu qurayza mu dem ñu daldi koy mu agsi laaj bi mu amee yonent bi aleyhi ne ko waaw lool la liñ la wax lool la yow yaay xool loo ne ah moom lañ lay moom ngay àtte rek loolu lañuy doxal sand nag Seydina Saad radiyallahu taala anhu wa ardaa neewoon na moom li mu àtte mooy an tuqtala rijaal wa tuqsamu al awlaad wa tuqsamu al awlaad wa tusba al dharaari wa nisaa mu ne woon moom man li ma àtte mooy ñu daldi rey ñi nga xam ne ñépp ay xarekat lañ ci ñoom ñi ci mat góor tey ay xarekat te ñooy ñi ñu naroon a rey bu waa Quraysh gañe woon ña naroon a participer ca mbir yi ak coalisés yi ñooñu laa bëgg ñoom ñim nañ leen rey seen alal yi ñu daldi koy séddale ñu daldi jàpp ñi nga xamante ne ñoo jigéen ñeeg seen jagamaar yépp ñu daldi leen jàpp def leen ay jàmm bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko laqad xakamta bi xukmillah ne ko dëgg-dëgg àtte nga ci li nga xamante ne nii moom la moom la mooy àtteb yàlla moom nga àtte moom nga teg ci ñoom yow Seydina yow Sa'd ibn Mu'adh foofu lañ yemoon nag tey incha allah ñu waroon a continuer imaam Ibn Isxaaq ñu ngi woon ci riwaayam ba léegi muy continuer mu ne summa stunzilu fa xabasahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil madina fi daari bintil xaaris imraatin min bani najjaar imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne bi nga xamante nii ci lañ leen ci lañu livré ci àtteb yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu teg ci loxoy seydinaa Saad ibnu Muaz léegi nag ñu wàcc ci seen tata yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen tëj ci benn kër goo xamante ne nii benn nas ndaw buñ naan bint alxaaris di doomi alxaaris nekkoon benn jigéen bu bokkoon ci waa banu najjaar min al ansaari radiyallahu anhu ah ndaw soosu ah dañoo wute nag dañoo wute ci mooy kan ndax imaam as ci ar-Rawdul Unuf mu ne moom ndaw si kaysa wala kaysa bintil xaaris la tudd ah loolu moom la wax kanta imaam az-Zurqaani raxmatullah alayhi dane Ramla bintil xaaris Ramla la tuddoon ah te loolu tamit waxu imaam az-Zurqaani bi jiitu woon na waxoon ko imaam al-Waaqidi mu ne Ramla bint al-Xaaris la tuddoon waaye du kays kaysa bint al-Xaaris lool di ñaari wax kanta imaam al-Xaafiz ibn Kasiir ci al-Bidaaya wa nihaaya moom dafa wax beneen tur ndax bi mu loolu waxu imaam ibn Isxaaq bii ne yonent bi alayhi salaatu salaam leen tëj fa xabasahum mu denc leen tëj leen ci benn kër koo xamante ne ci benn kër bintul xaaris der di benn ndaw benn jigéen ci waa banu najjaar imaam alxaafiz ibn kasiir mu ne qultu nee naa hiya nusayba bintul xaaris ibn kurz ibn xabiib ibn abdi moom mu ne mooy nusayba di doomi alxaaris xaaris boobu di doomi kurz ibn habib moom mooy ab eh, habib kurz boobu di doomi habib habib di doomi ku ñuy abdi shams a ah, loolu nag ay wuute la loolu ay wuute la ci ana ndaw si nan la tuddoon kon loolu mooy wax yi nga xam ne ñoom ñoo ci am wallahu taala alam aya dhalika kaan buur yàlla dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg ana wax yii yépp ndaw soosu nan la tuddoon ci kër ko ndaw soosu fala leen dencoon moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne summa xaraja ila suuqil madina fa xandaqa xanaa déq summa ba'asa ilayhim fa duriba a'naaquhum fi tilka alxanaadiq mu ne ginnaaw gi bi mu leen denc foofu moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi génn daldi dem ci marché Médina bi mu ne allati hiya suuquha al nga xam ne foofu fa la mu fa la marché bi jamono yooyu mooy fa marché bi féete woon ci Médina mu daal di fay gaslu ay ay ay ay ay tranchée ay kàmb yu rëy summa bu'isa ilayhim ginnaaw gi ñu indi leen mooy góor ñoo ñële xarekat yooyu ci waa Banu Qurayza fa duriba a'naquhum ñu dóor seen doq ci foofu nga xam ne mooy ah, tranchées yooyu ñu gas mu ne yaxruju bihim yaxruju wala mu ne ñoom ñu ngi leen di génne yuxriju bihim ilayhi arsalan ñu leen di indi par ay mboolooy mbooloo mu ne wa fiihim te bokkoon na ci ñoom aduwullahi noonu yàlla bi di xuyay ibn axtab di xuyay ibn axtab wa kaab ibn asad rasul qawmi ak ki nga xam ne mooy kaab ibn asad nekkoon seen sang mu ne wahum sittu mia aw sab'a mia mu ne ñoom ñii nag muy ñoom góor ñi nga xam ne rey nañ leen keroog ci waa Banu Qurayza mu ne moom imaam Ibn Isxaaq ci riwaayam bi bul fàtte ne mu ngi ko jëlawoon ci imaam az raxmatullaahi alayhi mu ne ñoom seen nombre six cents lañ woon walla sept cents ba pare mu ne wal muksiru ñi nga xam ne am na nag ñu ne ëpp na loolu ki wax daal li ëpp mooy boroom xam-xam yi dañu wuti ci ñaata la woon imaam ibn Isaaq ci riwaaye bii dana sittu mia wala sab'u mia mooy six cent lañu woon wala sept cent mu ne waaye ki nga xam ne moo wax lu ëpp loolu wal mukassiru lahum yaqulu am na ñoo xam ne dañu wax lim bu ëpp loolu ne entre dañoo ne woon entre huit cent bayna samani mia wa tis'a mia entre six huit cent ak neuf cent la woon ah kanta benn am na riwaaya bu Seydina Jaabir boo xam ne boo demee ci imaamu Tirmizi ak imaamu Nasaa'i danga ko fay fekk ak imaam Ibn Hibbaan ci sanad isnaad boo xam ne bu wér la boobu ñoom ñu ne woon kaanu arbaa mia kaanu arbaa mia muqaatil quatre xarekat lañu woon kon mooy du ñu six cent du ñu sept nekkuñ entre huit cent ak neuf cent mais quatre cent lañ woon kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax yi am te boo demee ci ibn Aiz tamit ci mursalu Seydina Qataada moom dane foofu sans sikki sàkk dane sab'u mi'a sept lañ woon waaye mooy am aan nag li ëpp li gën a dëgër mooy ne cent lañ woon ndax saxi eh, xadiis bu wér bi nekk inda Tirmidhi wan Nasaa'i ak imaam Ibn Hibbaan ci sanad boo xam ne bu wér la comme li imaam al-Haafiz Ibn Hajar wax ci Fathul Baari mu ne nag keroog biñ leen di yóbbu di dóori seen doq waqad qaala waqad qaalu li Ka'b ibn Asad wa hum yudhabu bihim ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam arsala mu ne biñ leen di yóbbu nag di leen jël di leen yóbbu ñu ne di yóbbu par mbooloo pas ñoom ñëpp lañ par mbooloo mbooloo di leen yóbbu foofu fële yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk ñu war leen dóor seen doq yi daldi leen rey léegi nag biñ gisee lool ñu ne Kaab seen sang bi fekk ñu leen di yóbbu di leen kii ñu ne mais yaa Kaab maa turaahu yusna'u bina ñu ne seen sang bi Kaab waa mais Kaab yow loo foog ne moom lañuy def nii di jël bi ñuy jël di yóbbu nii par par par ndànk-ndànk Kaab na leen afi kulli mawtinin la taqiloon alaa tarawna daa'iya laa yanzi'u wa annahu man dhuhiba bihi minkum laa yarja' huwa wallahi al-qatl ne leen yéen afi kulli mawtinin la taqiloon yéen xanaa yéen jamono man nañu lu xew lu nekk xew-xew bu am bërëb bu ñu nekk rek du ngeen xalaat quoi eh, lu mel ni waxoon na leen ko keroog bi mu leen ne bi mu leen di def proposition trois propositions yi benn bi ñu dugg ci l'islam nangul yonent ci bale salaatu salaam bi ñu leen embargo bi ñu leen euh, assiégé wala ñu rey seen jigéen ñi ak seen doom yeeg yooyu yépp dem xeexi buñ leen gañee muy noonu bu ñu gañee ki doom moom mën nañ koo amaat wala ñu bàyyi ba jouru samedi comme que suba la samedi ñu daldi mooy daal ñu daldi euh, fexe songu jullit ñi xare ñoom yooyu yépp ñu bañ biñ ko waxee lool la leen bokk na ci li mu leen waxoon ne leen afi kulli mawtinin yéen daal man na xalaat bërëb bu ñu ne rek du ngeen xalaat moom la leen wax fii lu ngeen may laaj fan lañ ñu jëme nii di dem mu ne leen yéen xanaa yéen bërëb bu ñu man di nekk rek du ngeen xalaat hein yéen nii jarul laaj yéen a ko war a xam xanaa si ngeen wootekat bi hein du dindi mooy du deñ di ba yu woote te ku ñu yóbbu ci ñun du dellu si maa ngi leen di waatal ci yàlla këne mooy dañuy rey lañ ñuy def nii yéen xam ngeen ko ay dee leen xalaat mu ne falam yazal daalika da'b xatta furi'a minhum mu ne dañul ci lii mbir yi daldi continuer di den di di yóbbu par par ay mboolooy mbooloo ba ni ñuy jeexe mu ne nag wa utiya bi Huyay ibn Akhtab wa alayhi hullatun lahu quffaahiya qad shaqaa alayhi min kulli naaxiyatin qadra anmula li allaa yuslabahaa majmuu'atan majmuu'atan yadaahu ilaa unuqihi bi habl mu ne biñ leen dendi nag ñu daldi indi nag kàccoor bu mag bi di Huyay ibn mi nga xam ne moo ne woon sursu xare ahzaab bi moo waroon ci Quraysh Ghatafaan ak fépp tribu arab yi ngir lan ngir ñu xare yonent mi aleyhi salaatu wassalaam comme que dafa duggoon ak ñoom ngir wafaan li Ka'b ibn Asad keroog biñ leen assiégé jàpp leen moom mu ngi woon ci ñoom ñu daldi ko yéen yéndi mu ngi sol nag benn yéere boo xamante ne nii ah, bu yor couleuru comme fleur yi fleur yi nii mel bu mel noonu mooy jëm day jëm ci rouge couleur bu jëm ci rouge léegi euh, mu ngi xotti nag yére bi fu nekk daldi na koy def benn bënn bënn lu tolloog lu tolloog fu baaraam di dugg léegi ndax lan ngir bu ñu ko rayee yéreem boobu li muy rafet rafet ndax yére bu rafet la bu rafet la léegi mu bënn bënnate ko fu nekk ngir bañ buñ ko rayee benn jullit di ko jëlaat après di ko sol ñu ngi daldi koy takk dajale ñaari loxo yi ci doq gi ak benn boobu mu ne falamma nadara ila rasulillahi qaal bi mu biñ ko ëndee mu ñëw fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam foofu ñuy dóore seen doq yi mu ne moom Kaab ibn moom Huyay ibn Akhtab aleyhi min allahi ma yastaxiqu mu ne amaa wallaahi maa lumtu nafsi fi cadaawatik walakinahu man yaxdulillaha yuxdal summa aqbala cala nnaasi fa qaala ayuha nnaas innahu laa ba'sa bi amrillah kitaabun wa qadarun wa malxamatun katabaha allahu cala bani israil mu xool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ama wallaahi maa ama waawee wallaahi maa ngi waat ci yàlla maa lumtu nafsi fi adaawatik man de ŋàññu ma sama bopp awma benn remords awma dara lu may sikki sama bopp ci noonoo gi ma masa noonoo yow yow mii di seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam waaye nag dafa fekk ne kuy jéem gàcceel yàlla di jéem li yàlla bëgg ak li nga xam ne moom la la teg ne la def ko nga ne duma ko def te dinaa fexe buur yàlla ay ay ay ay namm-nammam du am waay waay ku nar def koo xam ne loolu nga bëgg def sa boroom di yàlla de yàlla def la noonu gàcceel la bëccëgu ndar kàpp loolu rekk a fi am moo tax ñu def ma yi tey léegi nag mu daldi pare ci yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi xool nit ñi mu ne leen yéen nit ñi ne bu leen foog ne man Huyay ibn Akhtab damaa am benn remords benn regret benn rëccu aw ma dara lu may rëccu waaye nag amul problème bi amrillah lii ndogalu yàlla la te man Huyay nangu naa ndogalu bi yàlla man Huyay nangu naa ndogalu yàlla lii de lu yàlla bindoon la dogalam la te nattu la boo xamante ne nii moom la buur yàlla dogal bindu ko ci waa kaw banu Israil ci nattu yi leen di dal bii ci la rek man garaawul awma dara lu may rëccu maa ngi nangu ndogalub yàlla mooy dañ may rey comme ni ñu reyee ñu ma jiitu mu ne summa jalasa fa duribat unuqa mu daldi toog ñu daldi dóor doqam mu ne fa qaala Jabal ibn Jawwal as-Sa'labi bi ñu dóoree doqam noonu mu ne Jabal ibn Jabal ibn Jawwal as-Sa'labi ne la'amruka ma laama ibn Axtab nafsahu walakinahu man yaxdhul Allaha yuxdhali mu ne la amruka maa ngi waat ci dund maa ngi waat ci sa dund maa laamam nu axtaba nafsahu ibn axtab de bi nga xamante ne ci lañuy dóor doqam nee na moom de ŋàññul boppam rëccuwul critiquewul boppam ci jëf jim doon jëf ŋàññul boppam de waaye nag walakinahu man yaxdu lillahi yaxdali kuy waaja ne da gàcceel yàlla dangay fexe ay pro ay ay namm-nammam du am yow la buur yàllay gàcceel looloo tax loolu dal eh, kon ñoom noonu lañ leen def imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne waqad kaana saabit ibn qays ibn shammaas kamaa dakara li ibn shihaab az-zuhri ata zubayra ibn bata al-quradi wa kaana yukna aba abdirrahman wa kaana zubayru qad manna ala thabit ibn qays ibn shammas fi al-jaahiliya waaye malgré lii ñu leen def yépp imaam ibn isxaaq dafa nettali histoire az-Zubayr ibn Bata al-Yahudi keroog biñ leen parqué noonu di leen indi di leen rey par mboolooy mbooloo mu ne Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas wa taqaddama tarjamatuhu defoon nañu li nga xam ne moom mooy tarjamaam moom seydinaa ibn Shammas di Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu anhu moom mu ne mu ne moom comme ni nga xamante ne noon la ma ko imaam ibn Shihab az-Zuhri nettalee man ibn Isxaaq dafa dikkal az-Zubayr ibn Baata al-Quradi bokkoon ci ñu ñu parke woon ci góori Banu Qurayza yi mu ne te ñu ngi ko doon dàkkantal Aba Abdirahman di bàyyi Abdirahman mu ne moom nag dafa mësoon a dimbali dafa masoon dimbali ki nga xam ne mooy Saabit ibn Qays ibn Shammas ca jaahiliya avant l'islam di ñëw da ko masoon dimbali mu ne zakara lii baadu waladi Zubayri annahu kaana manna alayhi yawma Bu'ath imaam ibn Isxaaq wala imaam eh, eh, Ibn Shihab mu ne kenn ci doomu az-Zubayr ibn Bataayi al-Qurazi al-Yahudi moo ko nettali ne dimbali gim ko jàppale woon bi az-Zubayr ibn Bataa al-Yahudi jàppale woon Saabit ibn Qays ca jaahiliya mooy keroog ci xare bu siiw boobu di yawmu Bu'aas muy xare bu rëy boobu doxoon diggante al aws wal ak al xasraj mu ne keroog dafa daf ko jàppoon moom az-Zubayr ci xare boobu daldi woon dagg karawu kanam bopp bi ci féeti kanam manoon na ko rey waaye mu daldi koy jéggal koy libérer daldi koy bàyyi njekk jooj nag mu ko defaloon moom la seydinaa thaabit ibn qays ibn shammaas daldi wuloon fàtte léegi nag fa lamma yow haadha al yawm araada bi nga xam ne nag ci lii xew tey moom moo jekk moom ci jullit ñi la bokk moom Seydina Saabit ibn Shammas mu bëgg fay njekk Az-Zubayr ibn mi bokk ci ñi nga xam ne war nañ leen di dóor seen doq mu daldi di dem gis ko fa qaala mu ne ko yaa aba abdirahman mu ne fa jaahu saabit wa huwa shaykhun mu ngi ko dikkal fekk mu nekk ab paana mu ne ko fa qaala yaa aba abdirahman e yow bàyyi abdirahman hal taarifuni saabit ne ko est-ce que yow aba abdirahman loolu loolu dàkkantalam moom az-Zubayr ibn Baata al-Quradi ne ko est xam nga ma est-ce que xam nga ma man mii taxaw di wax ak yow mu ne ko az-Zubayr tontu ko ne ko wa hal yajhalu mithli mislak ne ko est ku mel ni man dina fàtte ku mel ni yow fàttewu la de xam naa yow bu baax yow yaay saabit ma ma dimbali woon yow ma boance ma ma naroon far libéré la waaye waay ku mel ni man nan laay fàttee ka ma naroon a rey te woon ko seydinaa saabit ne ko fa qaala lahu saabit uridu an ukaafiak ne ko nag man nag dama ñëw ngir lan ma defaloon noonu ma defal la ko ndax inni qad aradtu an an ujziyaka bi yadika indi damaa bëgg gis nga lu rafet lan ma defaloon sa loxo boo bële nga xam ne duma ko fàtte ba tey ndax budul woon loolu boo ma boo boo toppoon sag mer rek rayoon nga ma bu yàgg bés bii sax lislaam sax du ma ko fekk bés bii du fekk may dund lool nag nga ma defoon lool laa la bëgg a fay ah az-Zubayr ne ko innal karima yajzil karim ne ko ah ku noobul de gor as gor ku noobul te tedd mooy fay ku tedd ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-'azaa'im wa ta'ti ala qadri ahli ala ala qadri ahli al-'azmi ta'ti al-'azaa'im al-karim laa ya'rifu al-karima illa al-karim ku tedd ku tedd day xam loolu valeur am moo tax mu ne ko waa ku tedd de mooy fay ku tedd la ma la defaloon ah loolu la lu baax la bu dee looloo tax nga bëgg maa nga bëgg maa libérer tey mu ne summa ata saabitu rasulallah sallallahu alayhi mu jóge fañ leen parqué foofu fa mu ko fekk wax ak moom ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina Saabit ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam innahu qad kaanat li Zubayr alayya minna wa qad ahbabtu an ajziyahu bihi biha fahab lii dama fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa lak mu ne yonent bi aleyhi ne ko yow ndaw yàlla li man de az-Zubayr ibn Baata nekk ci kër gee nga denc ñii di leen indi fii di dóor seen doq moom de ah daf maa defaloon njekk daf maa defaloon njekk loo xamante ne nii moom la ma jiwoon moom la ma moom la ma lebaloon lu baax la ma defaloon man nag tey dama bëgg dama koo bëgg fay njekk lool mu ma defaloon léegi nag yow sang bi dama lay ñaan nga may ma deretam mooy bu ko rey yonent mi alayhi salaatu salaam ko demal man nga demal nga libéré ko demal ca kër ga nga jële ko foofu daal di koy libéré huwa laka bàyyi naa koog yow yaa moom seydina saabit daal di kontaan fa ataahu dikkal yonent dikkal az-Zubayr ibn Baata ci biir prisonnier yi fa qaala mu ne leen inna rasuula mu ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad wahaba lii fa huwa lak mu ñëwu gaaw kontaan ñëwaat ci moom ne ko ya Zubayr yonent mi aleyhi wassalaam daal dina may may ma libéré la tey sa kenn du tuur sa deret may na ma la nee nga tu es libre kon nag huwa laka jógal kaay ma tekki la nga jóg libre nga xaw ma ku ñuy rey tey mais yow tey doo ci bopp az ne ko shaykhun kabiru la ahla kabirun la ahla lahu wala walad fama yasna'u bil haya ne ko waaye eh, saabit defal ndànk man shaykhun kabir la ahla la man dama nekk màgget gu toll ni man góor gu mage laa laa ahla lahu wala walad man boo ma libeeree te samay sama doom samay ñoñ ñu war leen a rey tey fa maa yasnaw bil xayaat waay waay góor gu mel noonu lan lay doyee dund après seydina thaabit daldi fa dhahaba mu daldi dellu ci yonent mu ñëw ne ko moom Seydina Saabit ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam bi abi anta wa ummi ya rasuulallah hablimraatahu wa walada ne ko dellu si ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam jënd naa la sama yaay ak sama baay bi abi anta wa ummi fidaa naa la sama baay ak sama yaay buñ doon ñu ñuy jaay la ngir am la jaay naa leen ngir am la yow alayhi salaatu wassalaam man kon nag li ma lay ñaan habli imra'atahu wa wa wa walada doomam jeeg soxnaam si laa bëgg nga ñoomit nga may ma ma libéré leen yonent bi alayhi salaatu wa waladahu ak ay doomam voilà a imra'atahu soxnaam wa waladahu ak ay doomam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko hum lak demal may naa leen ko demal nga daal may naa la ñooñu jëlal demal nga libéré leen Seydina Saabit ibn Qays daal di kontaan daal dawaat ñëwaat ci Az-Zubayr ibn Bata al-Quradi mu ko qad wahaba li ahlaka sallallahu alayhi wa sallam ahlaka wa waladak fahum lak ne ko nag yonent bi de alayhi salaatu ndaw yàlla li may na ma sa soxna nee na ma ma ma libéré may na ma ma libéré la sa soxna ak say doom kon ñoom ñépp ñoog yow a yem ngeen kon nag Zubayr baal ma ma tekke la nga jóg jëlaale say soxna ak sa waa kër nga dëkk mu ne qaala ahlu baytin bil xijaazi laa maala lahum fa baqaa'uhum ala daalik Zubayr ibn Bataa di réclamer ba léegi allahu akbar est ce que xam nga waa Banu Qurayza ñii bu ñu bu ñu bu ñu taxawoon def ni kii ñoom ci seen bopp buñ ñoon yonent bi aleyhi salaatu wa baal leen baal baal ñu wallaahi amuñu sikki sàkk ci ne dina leen baal mais nag ñoom ci li ñu ne tuubuñu ci dara li ñu ne te tamit amuñu benn remords comme ni nga xam ne noonu la ko al mujrimu shaqi Huyay ibn Akhtab an-Nadari waxe léegi ne ko aw ma dara laa alumu nafsi duma ngàññi sama bopp dara ci adaawatak ci noonoo gi ma noonoog yow ala adaawati az-Zubayr ibn Baata al-Quradi mu ne Qays eh, Saabit ibn Qays radiyallahu anhu mi ko waxee lool mu ne ko ahlu baytin bil-Hijaaz laa maala lahu laa maala lahum famaa baqaa'uhum alaa zaalik ñu ne waaw mu ne Saabit waaw lii lépp baax na libéré nga ma libéré samay soxna sama waa sama soxna sama waa kër samay doom loolu baax na waaye ahlu baytin bil xijaaz man nan laa dëkke fii ci xijaaz yow imagine nga ku dëkk fii xijaaz te amul alal ak kërug lumb famille bu amul alal ñooñu buñ amul dara ci luñ jàpp fama baqaa'uhum ala zalik même buñ leen bàyyee ñu leen ñooñ seenu des fii ci kaw suuf nan lañ fi mën a nekke te amatuñ alal bul fàtte ne suñu alal yéeg yépp lañ jël mu ne fa ataa saabitun rasulallah seydinaa saabit daldi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dikkaat muy ñetteel bi yoon fa qaala mu ne ko yaa rasuulallah maa la mu ne ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam damay ñëwaat ngir aba abdirahmaan di defaat intercession ngir aba abdurrahman az-zubayr ibn bata mi ma may libéré ko léegi libéré jabaram libéré ay doomam damaa ñëwaat ngir moom damaa ñëwaat ngir lan maa la alalam laa bëgg nga boole ko ci joxaale ko alalam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko huwa lak ne ko alal ji demal nga jël xool alalam lam fa am na la wax li mu fa am ñu jël ko delloo ko allahu akbar Seydina Saabit kontaan fa taahu Saabitun mu dawaat ñëwaat ci Zubayr ibn Bataal Qurazi fa qaala mu ne ko qad a'taani Rasuulullah sallallahu alayhi yi sallam maa laka fa huwa lak mu dikkal ko ne ko yonent bi alayhi salaatu lim la may yépp dolli na ci sa alal yi nga doon wax waa kër bu nekk Hijaaz te amuñu alal nan la ñuy dese ci dund gi alal jooju joxaat na la yaa moom da Zubayr mu ngoog kon jógal nga dem yaag sa waa kër ak sa alal xaala nag al Zubayr ne ko ay saabit ne ko waa saabit dama lay laaj benn laaj maa fa'ala alladhi ka anna wajhahu mir'atun siniyya yataraa fiiha adaari lxaj Ka'b ibn Asad mu ne ko ginnaaw lii lépp daa am lu ma lay laaj yow Saabit ibn Qays ana lan la def ci lan la nekke damaa bëgg nga tontu ci yii bala maa dem maa fa'ala alladhi ka'anna wajhahu mir'atun sayniya yataraa biha al-adara fiiha adara al-hayy mu ne waa boroom xar kanamam boroom xar kanam gi nga xamante ni nii leer kaar waay kaar kaar ndax leer ak rafet leer bi leret bam xar kanam gi mel ni seetuy Chine wa yooyu ñuy defare Chine muy seetu yu leer yooyu ñuy defale Chine nga xam ne xar kanam gi comme yooyu nga xam ne jigéenu njegamaaru quartier suñu quartier yi ci juif yi buñ ko xoolee daanaka ci lañuy seetoo ci xar kanamam ndax leeram kooku mooy Ka'b ibn suñu sang bi kooku ana naka la def Seydina Saabit ne ko xuti la kooku rey nañ ko dóor nañ doqam léegi mu dolli beneen question mu ne fama faala sayidu alxaadiri walbaadiyi xuyay ibnu axtab mu ne ko tontu nga ma ci loolu dama lay laaj beneen laaj maa faala sayidu alxaadiri walbaadiyi waay waay ana nan ana nan la mujj ak lan moo xew ci mbiru sangu ñi nga xamante ni ñooy ñi teew ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñi fi newul sangu ñi teew ak ñi fi newul loo waay waay kook lan la def mooy kan Huyay ibn Akhtab sang la mooy sang bu mag bi ci ñun ñi teew ak ñi fi newul moom mooy seen sang moom mi nga ñi soreek ñoo ñépp moom mooy seen sang di Huyay ibn Akhtab nan la def mu ne ko Seydina Saabit ne ko xutil sa sang boobu ngay wax moo xam sangu ñi ne fii ak ñi ne ci àll beeg kooku ngay laaj kooku mooy sang bi Huyay nga ne mooy sang bi waaye waaye bi sa sayyidu kon Huyay waay waay ki yées comme kilifa mu ne ko rey ko mu teg beneen ñetteelu laaj mu ne fa ma fa'ala muqaddimatuna idha shadadna wa hamiyatuna idha fararna mooy kan kooku mu ne ko Azzaal ibn Samawal Azzaal ibn Samawal mu ne ko comme que tontu nga ma ci ñaar ñi tontu ma ci ñetteelu laaj bi fama fa'ala muqaddimatuna idha shaddadna waay waay ana ki nga xamante ne nii mooy jiitu ci xare bu ñu masa def mooy nekk ca kanam bu ñu songee nit ñi di xare mooy ne ca kanam te buñ ñu compte te gaay buñ ñu dominer ba ñun ñuy daw moom mooy taxaw résister di ñu défendre fekk ñun wane nañ ginnaaw di daw moom mu taxaw di défendre l'honneur waay waay kooku anamu moom lan la def mooy kan mu ne ko Azzaal ibn Samawal muy Azzaal li doomi ko ñuy wax Samawal kooku nan la def Seydina Saabit na ko kooku it xotel kooku rey nañ ko moom it bokk na ci ñu dóor seen doq léegi ha Az-Zubayr ibn Baata al-Quradi ne kon beneen laaja ngi fama fa'ala al-majlisaan ya'ni bani Ka'b ibn Qurayza wa bani Amr ibn Qurayza mu ne ko kon tontu nga ma ci yépp sang yi ma la laaj yépp xutilu léegi yow Saabit ibn Qays tontu ma ci bii fama faala almajlisaan ana lan lañu def ñaari karce yu mag yi yu mag a yi nga xamante ne ñooñu le grands conseillers ñi nga xam ne kilifa yu mag yi bokk ci ñaa waa ñenn ñi di ñii di waa banu Ka'b ibn Qurayza ñii di banu Amr ibn Qurayza ñoom ñépp Qurayza mi nga xam ne mooy seen maam waaye waaye ñaari branche yooyu nga xam ne ñoom ñoo jóge ci suñu sang bi mi nga xam ne sax moom lañ tudde suñu tribu bi ñun di waa banu Qurayza di banu Ka'b ak waa bani Amr ñoom ñépp di dooma Qurayza ana ñooñu nan lañu def ñaari ñaari kuréel yooyu noonu ananal lañu def seydina thabit ibn qays rahma radiyallahu anhu ne dhahabu qutilu ne ñoom dem nañu rey nañ leen qaala az-Zubayr ibn Bataan ak ne bi mu laajee laaj yi yépp mu ne ko fa inni as'aluka yaa Saabitu bi yadi indak illaa alxaqtani bil qawm fa wallaahi maa fil ayshi ba'da haa'ulaa'i min xayr famaa ana bisaabirin lillaahi faylata dalwin naadixin xatta ulqal xatta ko kon yow saabit ginnaaw bi nga ma tontoo lii lépp daal ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga ma tontoo lii lépp dama lay laaj dama lay ñaan la ma la ci kaw la ma la defaloon li taxoon nga libéré loolu lu la nga fàttalikoon yow ma boo loxo boo bële ma amoon ci yow nga xam ne genre det la bu woo xam ne bu ma la defal njekk goo ma war a fay loolu laa lay ñaan lu dul nga bàyyil bu ma libéré nañ ma rey rey ma boole ma ma ànd ak ñi ngi ma tuddal ñépp ne dee nañ ndax man looloo ma gënal ndax maa ngi wat ci yàlla maa ngi wat ci yàlla ne dund gi amul ginnaaw ñii nga ma tudd mën laaj nga ne rey nañ leen ñoom ñépp dund gi amul benn yiw ginnaaw ñi man nag awma lu may benn muñ manuma muñ ngir yàlla loo xam ne lu toll ni ah. lu toll ni ah, ab ab ab ab ab ab as asu asu ndox bu ñu as ci baak boo xam ne bu bu bu bu ñu bu ñu duyeg géléem yooyu di di di di doon may doon nga xam ne lañ doon roote man de manuma muñ lu toll ni asu baaj ci ndox manuma koo muñ lu dul ñu daal may boole rey ma comme ñi nga xam ne ñooy soppe yii ma la laaj yépp nga ne rey nañ leen ñoo ñooy samay soppe te ñooñu comme que dee nañu dund gi amatul benn yiw ginnaaw ñii man nag dama bëgg nga boole ma loolu te nag maa ngi la koy ñaan ci loxo njekk ga ma la defaloon yow nag laa bëgg nga yóbbu ma ñu rey ma loolu laa bëgg te dama la koo ñaan boo ko defee de yow saabit rey ga ma la naroon a rey bal la seddal nga sama xol boo ma yóbboo ñu dóor sama doom ah faqaddamahu saabit fa duribat unuqo seydinaa saabit dal koy indi jiital ko indi ko fa ñuy dóor doq fañ dóor doq mbokkam yi te di leen fa dóor ñu yóbbu ko ñu daldi dóor doqam moom az-Zubayr ibn Bata alayhi laanatullah mu ne <coughs> bi lool xewee mu ne fa lamma balaga aba bakrin siddiq qawluhu alqal ahibba mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la jote seydna abu bakr daal li jote xabaar boobu waxu az-zubayr ibn baataab ak ñi ak bim naan rey dama bëgg nga yóbbu ma ñu rey ma ndax alqal ahibba dama bëgg xatta alqal ahibba mënatumaa muñ lu dul ma daldi fekk ñi nga xam ne ñooy sama soppe yi seydna abu bakrin siddiq ne yalqaahum wallahi fi fi naari jahannama xaalidan fiiha muxalladaa imaam seydna abu bakr radiyallahu anhu ne ba mu déggee wax jooju ñu nettali ko ko mu ne yalqaahum dina leen dina leen dabi foofale wallaahi wat naa ko ci yàlla fan la leen di daf fii naari jahannama ca biir safaraaw jahannama xaalidan fiiha muxalladaa falay sax ñu saxal ko fa moom du fa génn waaw ah. kon ñoom ñii kon az-Zubayr ibn Bata li nga xam ne noonu la def ndaxa mënoon na mucc waaye defu ko ndax mu ngi jàpp ci ay espoir yu faux ay kóllëre yu faux ndax kóllërante ci noonoog yàlla loolu du kóllëre ñu ngi lay libéré nga ne maa bañ ndax man xatta alqal ahibba man humul ahibba Huyay ibn Akhtab xabiis xabiisun fawqa xabiisin taxtahu xabiis ñooñ ñooy loolu mooy li nga xam ne moo ko dal moom di ak zubayr ibn Bata ah kon ñu gis ne kon kon noom noonu la fa demee noonu la toppe kibrahu ak rëyam ñu daal koy boole ci ñoom lu mel nii am na ku ko masoon a def am na kuñ gisoon ku ko masoon a def muy abul baxtar ibn hisham keroog ghazwatu euh, badrin ba ñu ko jàppee ba ñu ba ba yonent mi aleyhi nee tey bu kenn rëcc ku dul abal baxtar ibn hisham bi ghazwatu badri di waaj a tàmbali mu ne tey ku ngeen mo ku ngeen jekku ci waa Quraysh na ngeen rey ba mu des az al abal Bakhtari ibn Hisham ndax njekk lu mu defaloon alayhi salaatu wassalaam ca embargo ba ak yooyu ndax doxoon na ci ñu taxoon ñu dagg ñu xotti feu yu embargo ba waaye keroog ba saxaaba boobu radiyallahu anhu ñëwee di wax ak moom ne ko yonent bi aleyhi salaatu de moo ma wax yow ñu muccal la mu ne ko man ak kon sama fekk mu jekk ko mu ne ko man ak kii ma àndal mu ne ko déedéet yow rekk la wax ñu rey waaja moom mu ne déedéet moom daal jigéenu Makka yi duñu duñu nettali ginnaawam naan dama dund dama dund bàyyi sama sama xarit ñu rey ko ñu rey ko man defuma ni moom dee waaye ma préfère dund loolu duma toog mukk waaye dund li dégg waa Makka jigéenu Makka yi di ko wax ah saxaaba bi radiyallahu anhu na koo jàpp prisonnier waaye man da mu koy waaja rey mu rey ko ñëw nettalikoo ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax lan lan moo tax mu fexe ba dee foofu kufran woowa kaafir mooy day bañ nee na jigéenu màkka yi naan ko yow nga tëraa sa nga sa ànd ak sa sa xarit ngeen di xare ñu rey ko yow ñu yow ñu muccal la nga mucc tax xare woo ba dee ci yow ba moom waaye loolu loolu mooy ak ku tus dëgg ndax nit booy dee dangay xam ci li ngay dee ba léegi ci nettali boobu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne wa xaddatani ibn abdirahmaan ibn abdillaahi ibn abi sa'sa'a axu bani Adiy ibn Najjaar mu ne wa xaddatani mu ne nettali na ma Ayyub ibn Abdirahmaan di Ayyub di doomi Abdirahmaan Abdirahmaan boobu di doomi Abdallah Abdallah boobu di doomi Abi Sa'sa axu bani Adiy ibn Najjaar di doomi di mbokk waa bani Adi ibn Najjar min min radiyallahu anhum moo ko nettali mu ne anna Salma bint Qays umm al Munzir uxt ibn Qays mu ne ki nga xamante ne mooy salma ndaw suñ naan salma bint qays di yaayu ummul munzir newoon sëru salit ibn qays mu ne te ndaw sii di salma bint qays dafa bokkoon ci bàjjanu euh, kii nu tudd euh, euh, tàntaay tàntala woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bul fàtte saydatuna amina fan la jóge woon min bani ci waa lansaar la jóge woon voilà moo tax yonent bi ay nijaayam waa lansaar ñii nii ay nijaayam fa dañ fa newoon ci waa bani an najjaar mu ne te ndaw si wa kaanat ihda xaalaati rasulillah di salma bint qays bokk ci waa bani adi ibn najjaar mu ne moom nag ndaw si qad sallat ma'ahu qiblatayn mooy teen naa dugg ci lislaam ndax bi yonent mi alayhi salaatu gàddaaye bokk na ci julli na ñaari xibla yi mooy ba ñuy féete Jérusalem fekk na julli na ak fekkoon na mu tuub ba julli na féete Jérusalem ba bi ñu changé xibla bi léegi ila Makka zaada allahu tashrifan ma takriman fekke na te tamit baayaatu bayaata nisa jaayante na ak moom jaayante jigéen ñoo ñële mu ne saalatu rifaa ibn samaw alil quradi mu ne waajuñ naan rifaa ibn samaw al al quradi bokkoon ci waa banu qurayza mu ne wa kaana rajulan qad bala nit la koo xam ne góor la koo xam ne majuroon na dafa ñëw ci ndaw sii di Salma bint Qays daal di koy ñaan daldi di fa ñëw làqu ci ginnaaw ngir am am fa li nga xam ne mooy sécurité mu ne wa kaana ya'rifuhum qabla dhalik mu ne te moom Rifaa ibn Samaw al mi bokkoon ci waa ba Banu Qurayza ñi jàpp nii di dóor seen doq mu ñëw moom dafa daw ñëw ci Salma bint Qays fa bi mu ñëwee ci moom nag daldi ñëw ci moom ngir daw làqu ci moom mu protéger ko tey ndaw si wax nañ la tànt la woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa nabiyallah bi abi anta wa ummi habli rifaa fa innahu qad za'ama annahu sa wa ya'kulu laxmal jamal mu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko man salmaakat dama bëggoon nga may ma tinuma ci ki nga xamante ne mooy rifaa ibn samaw al yi dama bëggoon nga bàyyi koog man tey bu ko kenn rey bu bokk ci ñi ngay rey ndax moom kat nee na bu ñu ko mayee de dina julli après buñ ko reyul dina julli te tamit dina lekk li nga xam ne mooy yàpp géléem mooy dina def ni jullit nii def dina nekk jullit yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa wahaba laha fa wahabahu laha nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di koy may ne ko man nga koo jël mooy ne moom kenn du ko def dara moom Rifaa ibn Samaw al kon mooy ne gaa yi waxuma la ñoom rek mais waa aw Aws ñi nga xam ne ñoo njëkkoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam defal ñu la nga defaloon waa banu waa Xasraj ci waa banu Qaynuqa bu ñu ñëwaatoon ñaanoon yonent mi alayhi salaatu salaam dina leen baal waaye ñoom dañoo xam ne lii mooy àtte ndax Seydina Saad seen sang bi mu ñaanee loolu wax ne lii la ñuy àtte yonent mi aleyhi salaatu salaam ko àtte nga ci ñoom àtte bi yàlla ñoom nag duñu gis àtte bi yàlla ba pare di ñaan ngir mu toxu déedéet déedéet ci loo xam ne ay noonu yàlla la dal ñoo xam ne liñ naroon a def loolu lañ leen def mooy ñoom ñi nga xam ne waa Quraysh ñi ñëwoon bëgg a éliminer jullit ñi ci surfaas de la terre ak waa Ghatafan ñu jàppale leen ci foogoon ne hé seen canal seen tranchée bii ñu gas ci lañ leen di far suul fala seen deret yi di di di roogalaat ñoom ñu rey leen gasal leen yu mel noonu rey leen muy li nga xam ne moom lañuy wax aljazaa'u min jinsil amal fay comme li nga liñ naan li nga li nga ji rek moom ngay récolter nit yéene néeg la wolof njaay sax wax na ko aljazaa'u min jinsil amal man naa tekki yéene néeg la borooma fay borooma cay fanaan li nga li nga leble voilà moom lañ lay fay yow dangaa yéene nit rey ko boobu mooy tuul yow noonu la ngay mujje aljazaa'u min jinsil amal liñ lay fay ci li nga jëf lay jóge comme lu tiis teg si tiis la nga doon def lu mel noonu lañ lay fay moo tax hal jazaa'u al ihsaan est-ce lu rafet nekkul lu dul ajjana gu rafet ah kay waaye wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku def lu toll ni dara ci lu bon di nga gis lu mel noonu wala lu ko raw awaa ah, banu qurayda kon axzaahumullah buur yàlla gàcceel na leen nii lañ leen def ñi ci rëcc dañ leen di compter ñi nga xamante ne nii ñoo ci des muy nag mu des ñi nga xamante ne nii mooy ñi ñii ñu jéggal ak jigéen ña desoon léegi nag nga xam ne ñoo da ne yéen ay jaam ngeen di nekk mooy eh, Seydina Sa'd dana woon ñooñu moom nañ leen def ay jaam moo tax ah, Ah, ñoom ñooñu noonu wala li ci des nañ bàyyi bi bii di ñëw insha allah ñu door a àggale ndax bon gis naa ne waxtu wi jot na mooy kon ñoom nii nañ leen gàccale léegi mu des alal ji ak jaan yi nan lañ leen nan lañ mujje ak nañ leen séddalee alal ji loolu la ñuy allah après bu pare nag ci ghazwatu Qurayza daal di duggaale ci njàngat yi amaana ci bii di ñëw sax jotaay bii di ñëw incha allah lañ koy commencer wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin